fayaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujja al-alam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi raabi'i wa salaatiin ba'da al-mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala ghaaba ammi Anas ibnu an-Nadr radiyallahu anhu an qitaali Badr faqaala yaa rasulallahi xibtu an awwali qital xibtu an awwali qitaalin qaatalta almushrikiin la in allahu ashhadani qitaala almushrikiina la yarayanna allahu ma asnaa falammaa kaana yawmu uhud wankashafa almuslimuun faqaala allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haa'ulaa'i ya'ni ashaabahu wa abra'u ilayka mimma sana'a haa'ulaa'i ya'ni al-mushrikiin thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'aadh radiyallahu anhumaa faqaala yaa Sa'd ibn Mu'aadh yaa Sa'd ibn Mu'aadh ya Sa'd ibn Mu'adh aljanna wa rabbi an-nadri inni ajidu rihaha min duni Uhud qaal qaala Sa'd radiyallahu anhu fama istata'tu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma sana'a qaala Anas radiyallahu anhu فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس رضي الله عنه kunna naraa aw nadunnu anna haadihi al-aayata nazalat fiihi wa fii ashbaahihi minal mu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaaha calayhi faminhum man qadaa nahbahu ilaa aaxirihaa muttafaqun calayhi waqad sabaqa fi baabil mujaahada kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis bii nga xam ne moom la ci teg ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre ñu ngi chapitre ba léegi deux cent trente-quatre ci baabu fadlil jihaad di chapitre bu njëkk ci kitaabul jihaad ci suñu jotaay bii ñu génn xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis mille trois cent seize mu ne woon wa anhu muy sayyidina anas ba léegi radiyallahu anhu annahu qaal jaa naasun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam an ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-qur'an was-sunna fa ba'atha ilayhim sab'iina rajulan min al-ansaar yuqaalu lahum al-qurraa muy haadisatu Bi'r Ma'uuna walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko bi weesu ci gàttal lool waaye gisoon nañ hadis bi ak li ci jëmoon walillahi alhamdu wal minna tey ñuy continuer hadis bi ci tegu muy xadis mille trois cent dix-sept mu ne wa anhu mu ne xadis bi ba léegi mu ngi koy jëlee ci ki nga xamante ne nii euh, moom la jële woon xadis bi mu génn mu ngi koy jële ci ki mu jële woon xadiis bi ñu génn mu doon Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na mu ne xaaba dafa absenté xam nga bi weesu kim ñu doon nettali te ñu ngi doon taxaw doon def al kii euh, leeral loolu mooy nijaayam la doon wax muy Haram ibn Milhan ay biram moom lañ gisoon moom la waa ji ñëwoon daal di euh, Abu Tufayl Amr ibn Tufayl mu kàccoor mi daal di woon jox ndigal def siñ kenn ci waa Ri'l ak waa Zakwaan la woowoon ngir ñu ñëw décimer saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam gisoon nañ ki nga xam ne moom lañ faatoon muy xaraam tam ne woon euh, fuztu wa rabbil kaaba texe naa waat naa ko ci borom kaaba gi sëy Seydina Anas la ndax frère yaayam la woon kii nag muy nettali ay mbiram moom lañ la doon wax kii nii ci hadis bi moom nag bàyyi te xam la mooy frère baayam nag voilà <laughs> gis ñaari côté Seydina Anas yëpp waaw à part baayam ko jur moom. Euh, ay sang lañu woon waaw min saadatil qawm min saadatil qawm waaw ñoom dañoo bokkoon ci sang euh, xeetu yonent bari saa saam ñoo na saxaaba yu mag yi xaram gis nga bokkoon ci ñi nga xam ne ñi gënoon ci saxaaba yonent bari saa saam ñu leen doon alquraan jàngkatu alquraan yu mag yi te gisoon nañ lañ doon def voilà nekk dañuy toog rek ñu naan moom booy jàng alquraan dara warula doo def dara toog lépp ñu la koy defal déedéet loolu du vision bu baax te day tax sax nit ñi daal di xeeb alquraan voilà day tax nit ñi xeeb alquran jàpp ne waaye nit yi daara yi moom ñoom amul dara lu ñuy defal seen bopp lépp rek ci wàllu matériel wàll dañ leen ko war a defal ñoom ñu toog bi mel ni ay ñuy sarax déedéet déedéet loolu waru leen gis nga ñii niñ doon def waaw waaw loolu terewulaa yoraale benn activité boo xam ne ak looy yëngu di ko def bu dee ne loolu xaju ci ndax njàngale bi ngay def bu boobaa wax naa la ko nga dóor say prix comme tout wa axidun ajral xadiisi ah, samahu jamaatun wa axaruna eh, jawazu no wa axidun ajral xadiisi qadahu jamaatun wa axaruna samahu wa axaruna jawazu liman sughila an kasbihi faxtira hada wa qubil voilà noonu ko al imaamu as-Suyuti al imaam al xaafizu as-Suyuuti rahimahullah wax loolooy dëgg voilà faut pas di asaalu affaire yi dëgg la ki nga xamante ne mooy jël alal parce que ci li muy jàngale xadiis te buñ la nee xadiis waa alxuraan ak yëpp branche diine yi am na ñoo xamante ne dañ koo jam ci borom xam-xam yi ne loolu kenn du ko def waaw am ñeneen ñoo xam ne dañ ne si mën na nekk kay am ñeneen ñoo xam ne dañ ne dañoo def teqantal. selon bu dee na yow day tax doo mën a def beneen activité boo xam ne ci ngay dundee leneen looy yëngu la ngay jàngal alhamdulilah tax doo ko man bu boobaa nga dóor say waaw mu ne te lii nag moom bu mujj bii moom fax piira hada lii de mooy liñ tànn mooy moom lañ nootal mooy li gën a noot wa qubil taloon lañ nangu voilà pas di asaaloo xon naa la boo koy def nag bul ñëw rek tëb rek mais gars yi léegi deux mille cinq cent ngeen di fay par mois alors que ko fayee yow daara gi dix jours bu weer wi deewee dix jours doo ko dépasser affaire yi ne pëp pëg ngi jeex déedéet faut faire une étude des choses xool marché bi njëgu yenn yi li muy jar am mbir yi ak yow tamit li nga xam ne yow yaa ko soxlaal ak sa njaboot lépp nga dóor ko ci biir waaw diviser ko ci biir élèves yi waxoon naa la lool tekkiwul ko ne ñi nga xam ne moom seen loxo jotul seen gannaaw ñooñu mën nga leen a gis ci te ñu wëgg jàng nga xam ne tamit doo leen ne doo leen ko xañ ñooñu nga accepter leen ci loo xam ne seen digganteeg ñoom kese la ci sutura ñoom amaana du ñu fay wala ñu fay lu gën a néew voilà parce que foofu lañ toll li yunfiq zu sa'atin min sa'ati te loolu euh, li nga xamante ne kenn ku ne équité la parce que yow sa àq yaa leen ko laaj léegi gis ni ñi nga xam ne manuñ borom bi tabaaraka wa taala ci boppam yanul jaam yépp la même chose li yunfiq ngir mu dépenser zu sa'atin koo xam ne des koo yaatalal wërsëgam min sa'ati ca la ko borom bi yaatalal waaye wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah képp nag koo xam ne borom bi da koo oh, xatalal mm, yaatalu ko amalam ndax mooy al-Baasitu mooy al-Qaabid képp koo xam ne daf koo xaw a ngëbal ay mbiram kooku it na na dépense rek selon li ko yàlla jox voilà nga teg ko foofu yow tamit euh, yombalal nit ñi bañ a nekk tamit koo xam ne da ngay matérialiste de trop voilà affaire yi voilà da ngay dem ba gaa yi sax da ngay mujj soof parce que loolu boo doxalul lii rek mooy boo ci ëppalee benn côté boo ci ëppal du baax. boo négligé affaire boobu côté boobu te yow amoo fenn foo xam ne foo mën a yore taalibe li man a nekk mooy nga dem yelwaanoo leen waaw te loolu moom c'est pas une bonne solution waaw c'est pas une bonne solution dëgg la li ñuy wax naan walla day tax xale bi da koy yar da koy nàngam déedéet ay affaire u laaj ak yalwaan loolu l'islam ne fait pas l'apologie du yalwaan du ci ndongob daara du ci ñépp ci yam waaw waaw yonent may saar saar ñu jàngal nit ñi daleen leen doon moytandiku loo di tàllal loxo waaw di leen wax bokk na ci liñ doon doon wax te gisoon nañ ko ci Riyad bi nii al yadul ulya xayrun min al yadis sufla waaw loxo bi nga xam ne moo féete kaw moo gën loxo bi féete bi seefut féete suuf di jël bi féete kaw di ko jox waaw waaw waaw te comme gisoon muy laaj di kii dane leen ko woon nga dem ci àll bi uti fa yaxtatib kenn ci yéen dem ci àll bi uti ay matt sax taxan ko jëlug buub yóbbu bu ñëwee jël ko lu mu ci am jaay ko lam ci am loolu moo gën yasal an yasal an-nas yatakaffafu an-nas a'tawhu aw mana'uhu mu nekk di commande nit ñi di courber l'échine di laaj ah di manger moo xam nag ñamuy manger jox nañu ko wala joxuñu ko moo loolu moom mënoo ci jaare loo xam ne noonu la ci sariya wax ba pare nga ne da nga ciy yar nit voilà loolu euh, bu dee ne lu ñu miin la woon mais lu ñu miin la rek mais est lu ñu miin dañ naan loolu mooy sariya waaw est miin nañ ko rek après loolu mooy sariya xale yi mënuñ leen a yar ci leneen wàcc seen bopp ñu wàcc seen bopp ñu ko def ci leneen yeneen saa saa doonu koon def ak saxaabaan yi est ce doon yalwaani loo dem leen yalwaani déedéet déedéet waaw kon loolu euh, bu kenn tour ndoxu xar kanamam si yu mel noonu ba pare jàpp yu mel noonu jàpp ne loolu mooy ak tarbiya laysa bi tarbiya voilà kon loolu mooy ñaari côté yi boo ci ëppal rek boo tafritee fii ak ifraat baaxul waaw gàttañ lu ak ëppal baaxul côté ne garaawul négligé yooyu après da ngay amee problème ci biir après euh, euh, yow yar ba ngay yar gone yi ak jàngal nga leen di jàngal du demee noonu mu am ay fay ay répercussions seeni dund waaw nga dégg gars yi voilà gis nga de daara la ñaara mais gis ngeen ñoo fi gën a wayani waaw man jóge daara ba pare ñeme ne wàcc na alxuraan de mais sawaay nekk Europe gii du woor du julli wala heure bu ko neexee lay julli heure bu ko neexee lay woor te ñu ne la waa ji xaafisu Qur'aan la woon ba muy jóge Sénégal laata muy am bac wala ba muy am bac daa wàcce tuuti après jàngi def am bac ñëw Europe mel noonu waa ji nga xam ne moom xaajul woon sax nekk ci daara mais doon na góorgóorlu tuuti amaana sax am mayatam leerut fa la yem wala àggu fa fukki xelam ak juróom-ñaar mayu ko koor jot mu koy sàggane wala julli jot te julliwul yaakaar nga ne ñaar ñoo ñoo yem ñu ne la nag kee moo génn ci daara kii moom génnewut fenn ki génn fenn mooy waajooju même bu dee am mayata la yem waaw te kële boo ko testé am mayta saa alul maratul koo tere non fàtte na lépp waaw fàtte na aaya yam manoon doon ko réciter ñu koy tukkal fu nekk muy tari ba ñu def ko ci kanamu ay parents ñépp laaj ko ko léegi nee ko taril ma ah suuratul mursalaat wallahi du ko man wallahi man ko parce ba mu bàyyee alquran te ku ko bàyyi mu bala kon boo ëppalee côté boobu négligé yu mel nii mooy xew moo tax tout le temps ngay dégg voilà ñoom Serigne daal coono na man de man man daaraay léegi yii eh, da nga fay jóge dina nekk bandi ainsi de suite mooy mel noonu parce que fay yooyu il faut pas nit ki di ko négliger parce que doo leen mën a yar ni ñu leen war a yare waaw ba pare après sa fasifatul axlaq dafay am mooy jikko yu nii yu kii yi ndax ñàkk wóoru waaw ñàkk surtout yor ay gone yoo xamante ni jàngam. waaw après yenn yi ñu ñàkk mën nañ di ko sàcc fii di ko jël fii ñuy kiiwante di piège yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne gone gi di koy dund du ko gis mu màgg ci environnement alors que bu doon ne woon ci condition yu optimale waaw di sol lu set di toog fu set di jàng njàng mu baax di reposer wu di kii waaye loolu mooy mooy mooy mooy diine waaw ndax fay nañ moyens yu tax nga mën leen a assurer lool ñu leen di fóotal di leen toggal balaa dem di yalwaane parce que lépp fay nañ ko mu ngi ci biir waaw ñu nekk ci cadre bi nga xam ne mooy bi normal ndax alquran ki koy jàng moo war a gën a nekk ci cadre bu normal qui que ce soit képp ku man di doon kuy jàng leneen parce que li muy jàng moo gën a màgg waaw waaw kon nag affaire yi waaw loolu la quoi fii soxu film mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara waaw suhufin mukarrama marfu'atin la borom bi wax dañ leen a yëkkati kon nag ka ci jàpp kooku moo war a féete kaw ci bépp condition bu muy jànge bu gën a optimal gën a baax que keneen kuy jàng leneen mais ñun daa mel ne contraire bi lañ dégg ñoo ñàkk dégg alquran parce que lan lii lañ fekkoon inna wajadna aba'ana déet du loolu internat yu baax waaw te waxoon naa ay jànge ci tablette beeg nangam ak dara fenn fii waaw yooyu taxaw taxawut waaw yooyu yépp dara jànge ci tablette beeg jànge feneen c'est du moo tax al imaamu al xaafidu an taala kon mu ne al mu indi li nga xamante ne nii mooy xadiis bi kon euh, Seyna Anas kon kii muy nettali fii mooy ki nga xam ne mooy bàyyi ci xam voilà ndax kërug baax la woon ginnaaw à part baayam nga xam ne bi yonent bay saa saam di ñëw Medina di Maalik dafa bañoon nekk ak yonent bay saa salaam ne lool moom mënu la nekk dëkk boo xam ne yonent bay saa saam daf fi nekk mu génn Medina daal di dem Sham ba fa la alko wal iyaazu billah waaw kii nag nijaayam la te gisoon nañu xadiis bi muy hadis 1317 mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas yal na borom bi kontaan annahu qaal mu ne gaaba <coughs> dafa absenté ammi sama baay tax Anas ibn Nadr bi Anas comme moom moom lañ ko tudde moo tax yenn riwaay gisoon nañ ko bañ koy gis waxoon nañ ko mu ne sama baay tax bi nga xam ne man moom lañ ma tudde Allah waaw bi nga xam ne man Anas moom lañ ma tudde muy Anas ibn Nadr waaw mu ne radiyallahu anhu yal na boroom bi kontaan ci moom dafa absenté kero an qitaali Badr xare Badar da ko fekkewu ko parce que loolu wax nañ ko fi keroog bi ñuy gis hadis bi Seyna Anas mi doon nettali Umayr ibn al-Humam que ne bi mu nekkee yonent bay saa saam daa nekkaw nag yonent saa salam dafa nekkoon ak moom ak peut-être kenn ci soxnaam yi ci néegam après bas bas wala Busayfa daal di ñëw daal di koy fekk mi ñu yónni woon mu xool lan la njëggum Abu Sufyaan bi def ñëw am lu mu ko déey yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg ci saase xutba saxaaba yi wax leen ne leen nañ waajal képp koo xam ne war waayam mu ngi fi ne ci yéeg képp nag koo xamante ne gaay naan ko yonent sallallahu xaaral ñu dem jëli ci mu ne déedéet waaw mu ne déedéet parce que damay bañ li nga xamante ne nii mooy lan ñu rëcc woon Abu Sufyaan ba muy dem mu rëccaan loolu moo tax ñu bari demuñ woon voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala kon mu mu ne looloo tax moom en tout am na ngànt bu taxoon fekkewuloon Badar waaw fa mu ne ya rasulallah léegi nag sama sama baay tax ne yow na ndawal yàlla li saa sallam ribtu an awwal qitaalin ah man de daal dinaa absenté ci xare bu njëkk qaataltal mushrikiin xare bu njëkk bi nga ci laale Quraysh yi laal bu tax ñuy wax sinon xare doon na am ndax innamal bi binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa loolu moo tax xare yonent bay saa saa buñ koy tudd kenn du commencé badar waaw badru xitaali déedéet abwaabu waatun hushayrun thumma ghazwatu safwaanin door a indi nag badar bii ñu kii rate woon muy badru xitaal voilà yonent bay saa saa yàgg di toppi noon gi waaw waaye ñu rëcc yooyu ay xare la waaw moo tax keroog umratul hudaybiya ba mu demee gisuñ kaaba gi te pourtant day bokk ci umaraati rasulillah alayhi afdalu saab saab ci umra mi gisoon nañ ko wa arba'un umarul haadi wa qila thalathun la tara abadan mufsi ikhtilafihim wa kulluha kana fi zi qi'datin waqa'at am mis an ubaydaka fil imani wassalami salli ala sayyidin xussat shafaa'atuhu zawil kabaa'iri kay yanju minan niqam yi gisoon nañ li sayyidi alhaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki wax ci xilaasu zahabi fi siirati xayril arabi alayhi afdalu salaatu wa salaam muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon du Badar bi nga xam ne nag mu ne yaa rasulullah yonent way saa saam ribtu waaw man de absenté naa man Anas ibn Nadr an awwali radiyallahu anhu qitaalin moo tax mu ne qitaalin xare bu laalaaw xam ne moom te dañ far ay ay ay ay bopp waaw qaatalta boo xam ne ci nga laale dëgg-dëgg al mushrikina mushrikuuna Quraysh waaw léegi nag mu teg ci ne la inni Allahu ashhadani duñ ci yàgg noonu nag parce que gisoon nañu xadiis mu ne bu dee ne borom bi de tabaaraka wa taala ashhadani fekkeloo ma. def na ma fekke qitaalal mushrikiina beneen xare booy xare yow yonent bi saa ak yéefaru Quraysi yi bokkaalekat la yarayanna Allahu ma asna borom bi dina wax gis la nga xam ne noonu laa fay def. mu ne fa lamma kaana yawmu Uhud gis nañ nañu waxoon na lépp lii après dafa retenir nii ko ngir bañ wax lépp mu ne fa lamma kaana yawmu Uhud bi nga xam ne nag ndax xare boobu bi jeex am na mais yooyu bon euh, euh, wa badru qitaalin <laughs> ma Sulaymihim ba ghazwatu bani Sulaym voilà ah wa Qaynuqaa'un am na fi sawiqun ba'dahu Ghatafaan thumma Buhraan yooyu yëpp am na fi mais mushrikuuna yi mu doon wax yi nga xam ne ñoom ñoo ne woon tettu kuffaaru ñi nga xam ne ñoo doon xeex lislaam ñi ngi gënoon a mag ñoo doon Quraysh te ñoo jëppoon doole bien sûr ñi ngi gënoon a bon ci l'islam moo doon yahuud yi mais temps yooyu ñenn ñee ngi Medina waaw te après Badar ñoom lañ ci teg ñenn ñi ci ñoom muy Qaynuqa waaw baddu qitaali ma sulaymihim wa Qaynuqa voilà banu Qaynuqa min qabaa'il yahuuda yi ne woon Medina ñoom lañ ci teg waxoon nañ la la nga xam ne seen waxu kàccoreen doon wax di déema tëkku yonent bi alayhi salaam naan ko bul foog ne yàlla li mu de naan naan naan li nga dajeeg waa Quraysh nga xam ne xamuñu xeex nga dajeeg ñoom euh, daal leen ci

si sa discours de tiitalaate waaw médias yi di leen jàppale parce que ñoo leen yor moo di di seetaan yii nii moo tax gis nga képp koo xam ne man conseil la bu may joxe ah boo xam ne de toute façon euh, euh, mooy li man de moom laay def te wallahi féexu xol laa ci jële waaw mooy boo bàyyiwul médias yi di la polluer tous les jours ngay seetaan ay journal la deux TF1 BFM TV nekk ci yooyu ñu lay tourneel ay ay ay ay ay CNN ak yëpp yooyu nga nekk ci tout le temps ñu ngi lay bomb ay mbir seetal ñoom ñëpp lan la ñuy wax lépp lu ñu lay wax ñu ngay bëgg mooy yow jullit bi de toute façon jarul ngay yëngu jarul ngay def dara dañ laa noota noota noot waru ngeen a waxtu tout le temps ñu ngi lay xas ba pare di la gëmloo ne ñun gis nga bu ngeen yëngoo suñu benn bomb rek suñu fii la ñuy kii raja xeleel jarul ngeen di yëngu moo tax seetlu ñi accro ci yooyu yëpp ñoo gën a tàkkat ñëpp gën a tiit ñëpp wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah waaw yooyu yëpp amalu la njariñ yaa muslim li la amal njariñ mooy jàngal sa diine li la yàlla may yi la yàlla xamloo du jeex waaw yoo xam ne say faraa'id laay wax de waxuma sax yoo xam ne dañ koo soppata loolu sax loolu rek jaroon na ko mais say farata nan nga mel ak moom noonu rek sa alquraanul borom bi nga xam ne mooy hablullahil mamduud waaw benn bi moo téye benn côté bi yoor benn côté bi ne téye leen ci wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan nga mel ak moom mooy leen ci buumu yàlla gi yéen ñépp te bu leen euh, tàqale ko nan nga mel ak moom yow alquraan ñaata nga koy xool par bés astaghfirullah ñaata nga koy xool par mois ngay permettre sa bopp di traîner di yàq sa heure waaw te nga war a xam ne kulla nafasin lil abdi laa nekk lan jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an tashtariya al kanza biha laa yatanaha xayruha fantabiha voilà gis nga nokki gu nekk ci jaam bi ab trésor la ab ga ab wurus la bu bu cher boo xam ne dañ la koy jënd trésor yu dul jeex yoo xam ne gis nga lañ ca mën a amee ay yiiwam du dog ndax mooy gërëmu yàlla waaw an-na'imul muqiim waaw sax tàmbalee àddina jëm al-aaxira al-mawsuula an-ni'ma al wal ilal wal uxrawiyya muy sa gërëmu borom nga bàyyi ko fi di permettre sa bopp di polluer sa xel ak sa xol ak sa lépp foo nekk yaa ngi yaa ngi tiit walla ban waa lañ dugal lan la ñuy wax ci nga nekk ci xalaq googu instabilité du cœur parce que yaa sori alquran rabbik wa hadithu nabiyyik alayhi afdalu salatu wassalam yaa sori sa alquran borom wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma alquran fihi shifa fi la li ñuy faj nekk waaw bu ñu kenn sonal bàyyi looyu nga xool def ko une semaine nga seet te nga def li ma la wax boo ko bàyyee nag foog nga remplir waxoon naa la diine du la wax l'islam du la ne bàyyi lii ba pare bàyyi la te vide parce que loolooy tax ngay tabbiwaat ci yooyu waaye wallahi duggal ci alquran duggal ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahi am nañ programme ñun boo xam ne doy nañu sëkk buñ doon dund deux cents ans ñun nekk day remplir lépp mooy zikrullah wadkuruni adkurkum